fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam kitaabu ciyaadatil mariidi wa tashyiicil mayyiti wa salaati calayhi wa xuduuri dafnihi wa xuduuri dafnihi wal mukthi cinda qabrihi bacda dafnihi kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee suñu jotaay bii ñu génn chapitre bi nga xam ne moo doon cent quarante-trois baabu istihbaabil musaafahati inda liqaa'i wa bashaashatil wajhi wa taqbiili yadi rajuli saalihi wa taqbiili waladihi shafaqatan wa mu'aanaqatil qaadimi min saf min safarin wa karaahatil inhinaa ginnaaw bi ñu jeexalee loolu walillahil hamdu wal minna Eh, xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon xadis huit cent quatre-vingt-treize mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal qabbala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma fa qaala al-aqra' ibn haabis inna li ashratan min al-walad maa qabbaltu minhum ahadan ila aaxiri al-hadiis tey comme niñ ko wax woon ñu war a gis hadis bi ci tegu ñoo buntu bi loolu moo tëjoon kitaabu salaam chapitre boobu fala kitaabu salaam daal di woon jeexe fala yemoon walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko wax woon ñu war a jël livre bu bees kitaab bu bees al imaamu tudde ko kitaabu iyaadatil marid kitaabu ay iyaadatul marid téere bi nga xam ne mooy traité di wax ci lu jëm ci seeti euh, nit koo xam ne dafa wopp waaw nga boroom bi daa def te loolu mooy dogalam te képp ku xam nga réalité boobu que nit ñi saxuñu ci genn bi am bi am santé képp di dem non waaw moom moo indi li nga xam ne mooy wir moo ko fi def waaye it mooy dogal ci ku mun sopp li nga xam ne mooy ak buy di ak jag ak jarag daal lay dal léegi nag sharia nag dañuy xamal ne nit di demalante di yittewante suñuy mbir nekkul rek bu mbir yi di neex jamono ji nga xamante ne nii ci lañuy am santé jamono yi nga xamante ni nii dañuy wér waaw suñuy mbir di dox mu nekk ngeen li demalante waaye bu ci kenn feebaree ñépp bakku waaw déedéet loolu du diine dum du dara waaw moo tax ash-sharia ngir tamit relation defar al alaqat baynal bayna naas gin koo dëgëral ci bépp anam nag waaw ndax wopp du dara dul lu yàllay teja te moo koy teg ku ko soob waaye di ko teggil ku ko soob waaw kon nag bu loolu amee suñu boroom nag bi ñu xamal ak sharia ak ne gis nga fii nit ki nag bu ma ko tegee am nattu bu leen ko ci seetaan waaw nekk leen benn innamal mu'minuna ikhwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ñoom dong ñooy ay mbokk waaw waaye wa aslihu bayna akhawaykum na ngeen na ngeen rafetal seen diggante mbokkoo yi noonee ñu koy yëwénale nag di ko rafetale bokk na ci seeti wante jamonoy wër ak jamonoy jarak waaw bokk na di joxante ay kado gisoon nañ tahaadaw tahabbu waaw joxalante gi leen ay kado ngeen soppante loolu daa bokk ci islaax googee borom bi wax fa aslihu bayna axawaykum waaw kon moo tax mu indi bunt bii mu indi bunt bii nii téere bii di kitaabu iyaadatil marid téere xam nga am na lu mu ci gisoon waaw ci xadis boo xam ne léegi mu indi ko ñaari xadis yoo xam ne bu ci nekk gisoon nañ ko muy xadis yaa vay fatlikul xadis deux bu bu bu màgg ba waaw moom laa la waxoon gis nga bañ koy gis maa ngi la naan façon xas gi xadis yu new mel nii dañoo dañoo gudd du li ñuy du du du kàddu yi gudd waaye li ñuy traité moo gudd gis nga naan da koo tas def koy téere waaw xaqul muslimi alal muslimi xam su boo fàttale ko la nga xam ne moom laa lay junju nii yaa vay waaw xadiis boobu noonu tuddoon nañ fi lu baax lii ndax bokk na ci àq yoon waxoon ne iya wa iyaadatul marid ci taxawoon nañ ci bu baax léegi moo tax côté bii dañuy def niñ defoon comme yële wees waaye <coughs> eh, eh, eh, insha bu dee wàll wii nii euh, comme yiñ defoon rek kitaabu salaam jotoon nañ ko gis yenn euh, guddal yi euh, amaana duñ ci dugg noonu lu dul muy xadis boo xam ne masuñu koo gis en plus muy wax loo xam ne lu bees la wala di gën a yaata la waaw loolu mën nañ ci gën a yàgg kon kitaabu iyaadatil marid mu ne kitaabu téere iyaadatul marid seeti ki war ki ki jarat ci feebar wa tashyi'il mayyit ak toppatoo waaw waajal ki nga xamante ne dafa génn àddina wa tashyi'il mayyit allahu akbar ah gis nga ni mu ko rangalee te boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, eh, eh, eh, noonu lañ koy defe bu ñuy ñëw ci kitaabul janaa'iz wala abwaabul janaa'iz dañuy tàmbalee feebar waaw waaw dañuy tàmbalee euh, euh, euh, li nga xamante ne nii mooy feebar waaw ndax lu bari lu bari ah nekkul na ci feebar moo gën a jege dee ki wér bi waaye feebar borom bi lu bari da koo def muy loo xam ne buntu la buy jëme ci wàllu woowu lu bari te nit ñi ci seen inconscient wala seen conscience mooy ku feebar kuñ leen tàggee léeg-léeg lu bari dañ naan xanaa daa feebaroon waaw lu tax <laughs> hein parce loolu expérience la waaw ñi ñuy gis ñuy faatu ci feebar dafa bari waaye pour pourtant gis nañ ko ci yeneen mais yooyu ay accident mooy am comme avion bu daanu wala oto yu këpp wala yu mel noonu waaye wala ñu ñoo xamante ni dañoo lekk loo xam ne da a posé ñoom ñëpp wala yu mel noonu wala gaa yi posone leen waaye bu dul loolu jékki ñoo xam ne dara daw leen ñu gis ñu faatoo moo baree noonu loolu bariwul alors que ñu feebar moom ci hôpitaux yi ñu leen di génn di robi loolu bari na loolu moo tax boroom xam-xam yi nga gis ndax dafa lëkkaloog moom buñ waxee bu ñuy ñëw ci kitaabul janaa'iz di wax ci wàllu néew yi toppatoo leen ñuy waxaale ci wàllu yii waaw muy iyaadatul mariid wa tashyi'il janaa'iz ànd ak ki nga xam ne moo génn àddina kooram toppatoo ko waajal ko ba nuñ koy jégbalee borom bi tabaaraka wa ta'aala daal di tàggatoo ak moom waaw waaw xam nga shay'a yushay'u tashyi'a mooy at-tawdi'a waaw ànd naa dog dox ànd ak waa hmm, ngir tàggatoo ak moom koo xam damaa seet si bay dellu nga dox ak moom bu dee ba ca gaar ba wala ca buntu kër ga wala ba ca mbedd ma waaw alhamdulilah ngir ma daal di nekk koo xam ne dama koy tàgg dama koy dama koy kon loolu mooy tashyi' ci foofu la jóge waaw tàggatoo gi may tàggatoo dox ànd ak néew li ñuy yóbbu néew bi waajal ko ba niñ koy yóbboo allahu akbar waaw waaw boo gisee ñu naan la diw de ah Muhammadu de shayya'a Ramadan bi sittatin min shawwal waaw waaw moom de shayya'a Ramadan mooy gunge na waaw wolof danaan gunge Ramadan ci woor juróom benn fan ginnaaw yooyu yonentu way saa saam daal di joxe ci sunna waaw ne ko woor day mel ni ku woor at mi yëpp Allahu akbar kon wa tashyi'il mayyit téere bi day wax ginnaaw seeti ko wopp wa tashyi'il mayyiti ak li nga xamante ne nii mooy euh, di gunge waajal gunge ba ñu ngay yóbbu al mayyiti ki faatu wa salaati alayhi ndax bu ñu ko waajalee gunge ko ah des na ko fekk dañ koy jullee waaw jullee ko waaye wa xuduuri dafne waaw tashi'il mayyit day dugal tajhiis gi toppatoo gi waajal gi waaw wasalaati alayhi ak jullee ko ak jullee ko boo paree ci jullee jooju ak li nga xamante ne nag mooy denc ko wa xuduuri dafne teewe li nga xamante ne mooy ak suulam bu ñuy denc nit ki di gas ba mu xóot ñu dugal ci biir waaw daal di maasalawaat suuf si ci kawam Allahu akbar wal muksi inda qabre waaye bu ñu ko dugalee ci biir suuf ñu nekk nga des tuuti ca xabroom ba ba'da dafnihi ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ko denc kon mu ne téere bi lii lay wax seeti ku fopp ku ku ku jarak ku feebar iyaadatul marid wa tashyi'il mayyiti ah toppatoo ku génn àddina wassalaatu alayhi gunge ko ak tamit li nga xam ne jullee ko wax xuduri daf ni teewe li nga xam ne mooy denc guñ joy denc wal muksi inda qabre ak bés gi ngay des fa qabrum ba'da dafni buñ ko dencee ba pare léegi nag al imam fii indiwu fi ay aaya yu mu teg ci kanamu téere bi ak noon chapitre bu njëkk bi kon mu tàmbali mu wax ci chapitre cent quarante-quatre mu ne baabu iyadatil marid waaw kon mu jël di la tasal di mu tudde téere bi par benn benn chapitre iyadatul marid waaw chapitre iyadatul marid li nga xamante ne mooy seeti ku feebar après fii nag dina la ñu yeneen chapitre yoo xam ne dafa lëkkaaloog moom mooy ñaan gi ngay ñaanal ku feebar ak boo ñëwee nit feebar wala am lu ko dal lam ñaan nga koy ñaanal waaye bii la njëkk muy chapitre cent quarante quatre baabu iyaadatil marid muy buntu chapitre garab ci téere bi e, seeti koo xam ne dafa feebar léegi nag muy indi xadis bu njëkk muy xadis huit cent an al-Baraa ibn Aazib anhuma annahu qaala amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ciyaadati almarid wa ittibaaci aljanaza wa tashmiiti alaatis wa ibraari almuqsim wa nasri almazlum wa ijaabati addaaci wa ifshaa'i assalaam muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafiz mu tàmbali mu ne an albara ibni aazib mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne moo doon albara di doomi Azib radiyallahu anhuma ñu ngi koy tudd keroog bi ñuy wax fuun ci lex moom mii moo ne woon te ci ba baayam laajee Seydina Abu Bakr comme ni xadiis ne ci euh, Sahih Imaamul Buxaari rahimahullah euh, tabaaraka wa taala naka noonu al imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu daal doon koy solo mu ne keroog bi mu ñëwee yonent bi euh, Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu fekk mu doon jënd. ak teg ci sama baay di Azib sama baay jaay ko ko mun a wo muril Bara digalal sa doom ji albara mu indil ma ko mu ne ko ah du ko def lulul à condition nga daal di may eh, eh, nettali keroog bi nga xamante ne ci ngay dem di di gàddaay yaa yonent bi alayhi salaam nan la demee te boobu yonent saa salaam mu ngi fi nee na maa ngi ñëw albara nee na mu indi affaire bi ànd ak Seydina Abubakar mu dugg si. fekk doomam ji jigéen ji di sayyidatu Aisha mu nekk euh, très jeune euh, nekk koo xam dafa feebaroon mu ñëw nuyu ko na ko waa na nuyu nuyu waaw na ko na def waay baa yaa ngi taneeg yooyu daal di koy fóon ci lex voilà albara moomu nag moo nekk nii mu ne anil bara ibn Azib mu ngi jële ci bokk ci wal ansar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne amarana amarana digal nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi iyadati al marid digal nañu ci premier mooy eh, seeti ku feebar wattiba'il janaiz janaza wattiba'il janaza ñaareel topp li nga xam ne mooy ab néew wa tashmitil atisi bokk na ñetteel mooy ki nga xam ne dafa tisóoli wax nañ la li koy leeral yeneen xadiis yi fa xamidallah mu ne alhamdulillah wax ji nga ko naan yarhamukallah ñaanal ko yàlla dëgëral ko ñaanal ko yërmande yàlla ñeenteel wa ibraril muqsimi ñeenteel bu mu ñu digal mooy ki nga xamante ne dafa waat waat sa mbokk jullit waat ne diñ ma defal lii loo xam ne lu lu lu lu xaraam te tamit bon mën na la jëlal tuuti waaye comme que xas na waat nga bañ Eh, eh, bëgg daal eh, mu nekk fii di ki waxu nga defal ko ngir yàlla tax wa nasril mazlum juróom mooy nga dimbali dimbali ju ñu war a dimbali ki nga xamante ne des koo tooñ ak comme man di doon nag yéeféer la jullit la yépp ci yem al mazlum képp koo xam ne dañ koo tooñ nga dimbali ko wa ijabati da'i juróom ñaar mooy li nga xamante ne dem wuyu daal di talbiya ki nga xamante ne moo la woo moo la invité ci mariage loolu taxawoon nañ ci bu baax bu dee munkaraat yi du fa waaw wala bu dee mu ngi xew boo demee man ngee leen koo tere ñoom it musique yu yëkkat ñii sol lu ñaaw ak jigéen ñeeg góor ñeeg cambal cambal ji loolu moom bu dee lool la bu dee manoo leen koo tere yow daa xaraam nga fay dem yow en tant que yow nit ki nga xam ne rawatina boroom xam-xam parce que bu boobaa ñoom dañuy jaar noonu naan dara newu ci parce que sëriñ diwa ngi fi woon wala diwa ngi fi woon te moo leen gën a xam waaw ñuy jaare ci yow ngir daganal ngir euh, dalal seen xel ci lu li nga xam ne moom lañ nekkee waaw muy taxalit googu la njaxas googu yi nga xam ne moom lañ nekk ak karaat yi nga xam ne ñooy xew ci ciit yi ak mariage yi ma leen koo xam waaw boo xamee ne manoo koo tere doo fa dem wala nga xam ne man naa koo tere nga dem boo demee nga tere leen lool ñu la déggee xayrun buñ la déggul nga jóg takk say bagage yow def nga li la waroon nga daal di dem kon wa ijabati yi waaye loolu mooy li ëpp dañ ne loolu la waaye am na ne bon mooy wuy woote yi ba comme niñ ko gise woon bon bu sa mbokk jullit bon daal di invité amoo lu la kii nga dem quoi voilà loolu la waaw wa ifshaa'i salaam waaw bu mujj bi juróom ñaareel bi mooy di wasaare nuyoo yooyu yëpp taxawoon nañ mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari moo ko solo na ko na al imaamu muslim abul xusayn rahmatullah alayhi xadiis bi tey bii mooy mujjanteelu mu ñëw. parce que bi boo fàttee xadiis deux cent trente neuf la ñu ko gise woon waaw. baabu ta'ziimi hurumaatil muslimiina wa bayaani huquuqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim te foofu bi mu ko waxee woon kaddu yom ñëwee woon xaw naa wute yeeg tuuti na ne woon wa an Abii Umaarata al-Baraa ibn Aazib radiyallaahu anhumaa annahu qaala amaranaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bi sab'in wa nahaana an mooy yoneen saa sam daf ñu digaloon juróom-ñaar tere ñu juróom-ñaar amarana bi iyadati al mu daal di koy tàmbalee voilà te e, mu tàmbalee iyadatul marid moo tax fii nii boo gisee an il bara ibn azib radiyallahu anhu baabu iyadatil marid bii ñu nekk dane amarana rasulullah saa sam bi iyadatil marid gi gis ne mu tàmbalee li nga xamante ne mooy seeti ko wopp muy li nga xamante ne e, lu ama am solo la tax mu daal di koy tàmbalee hein digal ñu juróom-ñaar tere ñu juróom-ñaar digal nañu seeti ku wopp top li nga xam ne mooy néew yi wa tashmitil aatif yi ki nga xamante ne dafa li na alhamdulillah wa ibrarul muqsim ba nu muy jeexe waaye it waxoon yim leen tere waaye hadis bi gisoon nañ ko tamit hadis bi nga xam ne moo doon huit cent quarante-huit baabu fadli salaam wal amri bi ifshaa'ihi mu ne woon wa an abi umar al-bara ibn azib radiyallahu anhu annahu qaala amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'a bi'iyaadati al-mariid wa ittibaa'i al-janaa'iz wa tashmiiti al-'aatis wa nasri ad-da'iif wa 'awni al-mazluum wa ifshaa'i as-salaam wa ibraari al-muqsim kon mu ngi nii ni euh, nga xam ne euh, mu ne lii haaza muttafaqun alayhi haaza lafdu ihdaa riwaayaati al-Buxaari ne woon na waxoon nañ la foofu ne dina ñëw 894 moo nekk suñu hadiis bi tat bi ci lay mujjee ñëw léegi lëkkaaleem ginnaaw loolu moo tax kon yaa bay xam nga ni muy demee lépp loo xam ne moom lañ ci waaw moom waxoon nañu ko waaye du ay lenn mooy lu tax imaam indi ko fii lëkkaale boobu ñu gis ko mooy importance su li nga xamante ne mooy seeti ko feebar yonent bay sa sam bi muy digal saxaabaam yi te digal gi mu digal saxaabaam yi mooy digal gi mu ñu dugal ñun nit waaw amul ñu ne ah pour ñoom la woon ñun nag da xam naa ñun moom dañuy barkeelu kese déedéet barkeelu kese fat non ci ndigal li lañ bokk <laughs> waaw bépp ndigal bu nekk farata ci ñoom lu dul par exemple comme gàddaay jógewoon Médina Makka ñëw Médina ala saakine afdalu salaatu wassalaam ñun day nekk yoo yoo xam ne moom dañ koo xam ne lii c'était exclusivement pour ñoom bu dul loolu moom yeneen yépp ñoo ci yem bu dee farata day nekk farata ci ñun ñépp bay laa yowmit bi bu dee lu ñu sopp muy lu ñu sopp ci ñépp waaw bu dee lu xaram mu waaw mu ngi noonu bu dee lu ñu sit naka noonu jàppal ma ko bay yooyu jeex kon mooy le importance bi seeti ku wopp am rendre visite au malade voilà hein wala bu dee femme la ala malade yow femme bi nga dem seeti sa mbokku mbokku bu bu bu bu bu bu feebar waaw waaye même bu dee góor nga am ngeen defu group dem seeti ko ak yu mel noonu wala góor ngeen jigéen bu baax ngeen dem seeti ko loolu lépp dafa nekk loo xamante ne nii daa bokk ci li nga xamante ne nii sunna yonent bay saa saal ndax bokk na ci li mu digle moo tax mu ne amarana yonent bay saa ñu digal te ci yëpp bi iyadatil marid moom la tàmbalee waaw waaw te dinañ gis ñetteelu xadis bi ñëw amaana duñ ko gis tey importance bi seeti ko feebar am fa borom bi tabaraka wa taala importance bi mu am waaw allahu akbar allahu akbar waaw importance bi nga xam ne moom la am waaw cëy walla du ma ne buñ ko xamoon parce que ñu bari ci ñun xam nañ ko waaye cëy buñ doon jëfe li ñu xam amul benn malaat boo xam ne dinañ ko bàyyi këram mu toog noonu kenn du ko seet si mu toog ay semaine ay jours du gis kenn waaw surtout ñi nga xam ne ay maladie chronique lañ am waaw parce que léeg bu dee waaj daal da doon kii feebar jour mu njëkk feebar ñenn ñi dinañ dem seeti ko waaye koo xam ne c'est chronique waaw ko teg ci ak mage ñu park ko ci kër gi benn walla iyaazu billaah koo xam ne daa mel ni ngunu ginaar lampe amul lampe wala lampe boo xamante ne ba mu lakkee kenn changé wu ko ñu bàyyi ko foofu waaw lépp lu mu bëgg day woote ba ba mu baat bi metti benn xale du ko tontu kenn du ko wuyu ndax def ku nekk dem nga ca lal la neex ñu bàyyi ko muy débrouiller rek bu waree dem ci toilette ci ci ci ci ci wanag bi sax coono gu nekk mu dal waaw te mu am fi ay sët ay doom ay ñëpp ñu ne ñu nekk ci réew mi waaw nekk ak moom ñenn ñi ci biir kër gi. léeg-léeg dañuy nekk nekk ci seen téléphone sol seen écouteur te xam nañ ne boo nee mag yu mel noonu yenn yooyu war nga koo bàyyi xel au minimum nga yor ñaar dind bi dindi benn bi ngir bu soxlaa woola mu mën laa dégg waaw waaye solo écouteur yu du jeex musique bu yées bi di rëkk rek waaw wala caaxaan yi waaw mu nekk foofu di souffrir le martyre di woote di woote ñenn ñuy woote bala leen di dal ñu faatu ñëw fekk faatu nañ waaw wal iyaadu billah ngaa yee ñu toog nag waaw léegi nag nañ ko dëjal ku nekk nag di seet nan la ñuy ute nag waaw te ordonnance am yi waxuma la ordonnance rek fa muy ute ordonnance kenn bëggu ko faa yóbbu ndax daa xaalis daa cher te jaru ko ah mage daa mage rek góor gi daa mage ah waaw kenn bëggu la def dara wal iyaadu billah xew day am mu nekk mag feebar du ñu ko toppatoo laa wax bu ñu waree céetal ngénte waaw musique bi war a rëkk que ngi ci néeg bee moom daa feebar nangam ak kii yi da koy sonal seen yoon newu ci waaw noonu lañ koy kii boolewuñ ko ci programme bi waaw bu ñu añee bu ñu añ jotee ñu tibbal ko yóbbul dana jox samaam yow waaw ñu ubbil ko tegal ko ko mel ni ni ñuy tegale benn chien boo xamante ne nii daa nekk ci cave ñu tegal ko la muy lekk man na saa yi ma la di loolu nga naraat sa waay c'est ça waaw loolu ana ban ta'zimu hurumatil muslimin moo ci am rawatina xaq ki nga xam ne mooy sa waajur la yow ndax mooy sa waajuru baay wala mooy sa nangamu baay wala yu mel noonu lan moo ci am dara moo tax ñun uquq gu nekk waaw uquq gu yées a yées a yées ci waajur yi te waajur yi du baay bi la jur kese sa baayu baay ci la sa yaayu yaay ci la waaw mooy yooyu ngay gis ñenn ñi xam nañ xadiis yi ah waaye dañoo topp seen bakkan bu ñuy wax ñoo non c'est que temps yi ak liggéey bi non c'est que man des fois non damay fàtte sax jaar ko non pourtant ñoon ñoon lañ on oh, même koñ lañ nekk nii heure bu may liggéey ak bu mu wàccee pour ma dem kër mère seeti ko loolu te pourtant même koñ bi la ah. entre temps moom man na dem Louga ah. fii ci Dakar moom léeg-léeg mu dem Louga léegi fu nekk mu nekk waaw fu nekk ku xew la mu dem ku ku dara xewlul sax mu dem ne il il mange il prend un pot ak ay xaritam ak yooyu waaye yaay ji moom saay man na toog semaine du ko gis te ñu ngi fii ci même quartier bi ah. waaw te loolu mooy gis ki ñu lay gis rawatina mooy mu feebar quoi mu feebar waaw foog na ne woon ah allo maman waaye ah waaw yaa ngi tane ah waaye ñëwoon na waaw ah waaw euh, waaw da ngay jël affaire yi waaw ana ana diw. waaw mu ngi lay toppatoo waaw yow itam dee ñëw <laughs> loolu moo gën <laughs> voilà kon loolu dafa am solo iyaadatul marid bu ñëwee daa trois bii hadis yi bi ci tegu bi ci teguwaat dinañ gis laa ilaha illa fi ko borom bi teg ak li ci yonent bi alayhi salaam wax ba tax cëy buñ doon doxe li ñu xam waaw cëy buñ doon doxe li ñu xam waaw te iyaadatul marid googu hein mooy du entre jullit ñëpp kese innamal mu'minuuna ixwa sànq dama dem ba koy wax fàtte ko fa aslihu bayna axawaykum bokk na ci seeti ko feebar mais loolu jëmul ci jullit ñi kese waaw ah, alhamdulillah te imam dinañu fu yoo xamante ne ni dernier xadis mu indi ci bunt bi loolu waaw xam nga lu ñu fàttee def bi ñuy tàmbali bunt bi mooy ñaata xadis la <laughs> mooy xadiis damay parenthèse huit cent quatre-vingt-quatorze ba neuf cent voilà kon muy ñaata six xadiis quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept vingt dix quatre quatre-vingt-dix-neuf non sept xadiis parce que inclus la waaw sept xadiis la fi indi xadiis mujj bi xadiis di xadiis Seydina Omar euh, Anas ibn Malik radiyallahu anhu hein yeneen tubaab saa saam ci boppam moo dem di rendre visite dem di seeti benn allahu akbar nga xam ne kon mbir mi seeti ku feebar tënkuñu ko rek ci koo xam ne yow il faut mu nekk jullit nga door ko seeti ah non non non am jël relation lu baax la yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum ah an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin yàgg nañ koo gis bi aayawu leen ngeen am relation yu baax ak ñi nga xam ne xare ay yéefar lañ mais xarewuñ leen ci diine jàppalewuñ ñi nga xamante ne nii ñoo leen di xeex waaw ñooñu ngeen def lu baax ci ñoom di jàppa di leen jàppale ci loolu voilà kon loolu la mooy rafetal googu daa am solo tamit te tamit ci kaw noonu mais ci la ñi ñi nga xam ne bi ñuy jullit gisee mahasinul islam ak jikko yu tedd yi nga xam ne l'islam ci lay woote à travers musulmans yi seen comportement non seulement envers eux seen diggante waaye envers ñoom ñi nga xamante ne ñu nekkuñ seen seenum seen seen seen seenum diine ñu gis lu rafet gis ni mu demee loolu rek daa wala loolu ak woote la jëme ci yoonu yàlla waaw kon mooy mbir mi du nekkul rek ci biir jullit ñi waaw yow am nga sa collègue de travail boo xam ne la tudd Jean rek mën na nekk jullit de attention ah parce que ñun dañu foog ne pour nga nekk jullit surtout que conscience wolof que foog nga tudd ay Omar ay Muhammad ay nangam déedéet ma ne Jean ak Christophe ñoom ñépp ay jullit man naa ñoo tudd dañuy tudd Christophe waaw di tudd Jean di tudd yooyu yépp waaw waxoon naa la diine moom kantaal yi euh, turu jullit la loolu à vrai amul ci l'islam dañ koo miin nag di ko wax waaye loolu amul parce que l'islam diine universel la waaw diine la joo xam ne pour ñépp waaw te waxul ne bu may ñëwee yéen ñëpp arabisez vos prénoms yéen ci waa monde bi déedéet du loolu ku nekk nekkal la nga nekk li l'essentiel mooy jaamul yàlla nekkal abdan lillah bul nekk abdu ngóor wala abdu Jean wala abdu yu walla wala euh, euh, nga xam ne mooy yuxaan voilà yow jaamu yàlla ngay doon doo jaamu kenn te wéetal sa borom li tax mu nekk indi la fi nga nekk ak tur boo man di yor maadaama du tur bu tagge lool wala boo xam ne aw xastee ca aw tur boo xam ne xaste la wala boo xam ne day gaafalaate loolu képp la sinon lu la neex mën nga koo tudd voilà mu ngi noonu <laughs> bon Kanta nag waxoon naa la fi nag Kanta la fekk waxoon moom <laughs> rahimahullah <laughs> ah boo amee sa doom bu la neexee nga tudde ko kaña ma ne àddi ah sekk nag kaña moom sekk sekk vraiment sekk yi lay bi rahimahullah waaw saa sekk mel na mi nga xam ne mooy xaritu Talla Diagne <laughs> waaw pour c'est juste pour gars yi bañ ko jaawaleeg sekk mbooro bi nga xam ne ci moom la Sidi Lamine rahimahullah doon teg rahmatullah alayhima ci innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat axlaaquhum dhahabu waaw <laughs> waaw sekk boobu mu doon teg kooku mooy sekk mbooro mais bu ma nee sekk rek sekk moom mooy ussa sekk men <laughs> mi doon wër ci marché Colobane ak marché Ndiarème ak fépp ci Sénégal ak Louga ak fépp waaw <laughs> waaw <laughs> voilà waaye amee doom mun na neexee nga tudde ko kaña ah ah day def lu neex rek waaw ci côté boobu nag la ko doon waxee waaw waaw waaw gaañ lan mooy gaañ waaw gaañ waaye <laughs> <laughs> rek teg ci dara kay kayin lan <laughs> voilà kon loolu dañ la bëggoon a wax que ne Jean yow nga am sa benn collègue boo xamante ne du jullit waaye dafa feebar nga jekki mu feebar ñëwul ñu ne ah moom dafa feebar loolu ngeen def délégation entre collègues wala entre amis ngeen dem voilà bi ngeen wàccee wala benn jour ngeen joxe samedi liggéeyu ngeen ne bon euh, ngeen laajte ay kii wam kañ lay disponible bon dinañ ñëwaale tamit ci buntu bi day day day traité waale tegginu dem seeti ku feebaran ah. pas dem fa nar faa yendu nar fanaan maadaama te taxawoon nañ ci bu baax di ñuy gis hadith deux cent trente-huit ci haqqul muslimi ala al muslimi xams foofu que bon bu fa yàgg maadaam bu dee à condition bu dee bu moom ki feebar moom moo bëgg nga nekk fi wala ay mbokkam xam ne yow mii de ñi fiy ñëw yëpp seetlu nañ ne yow moom boo fi ñëwee ñoom moom day tane waaw moom boo fii ñëw muy tane boo fii ñëw muy tane waaw ñoom dañ ko seetlu ko wax dañ naan eh, waaw moom de kii alors que bu demaatee waa ji mel ni daa am rechute ku mel noonu bëgg nañ mu fay yàgg te tamit dina bari lu ñëw bu ko jotam mayee waaye bu dul loolu rek ci cadre général mooy yow booy seetu ko feebar bu fa dem nag lang waxtaan nag commencé nag euh, euh, ubbi ngonnal wala kendal wala nangam déedéet déedéet waaw waaw def leen l'essentiel ñëw dalal xelam ñaanal ko ñaanu sunna yi waaw xamal ko ne bon lii yàllaa koy tege te euh, am nañ yaakaar bu baax lii moom c'est passager insha allah tuhurun te tamit dalay fetal bu dee jullit la insha allah dalay fetal rek ci jullit moom bu ko yenn yi dalee ñoo rëcc rëcc yi koy dal moom la ko borom bi di setal noonu insha allahu taala léegi kon lëkkaale bi mooy am solo goom nga xam ne hadis bi ni mu tàmbalee mooy iyaadatul marid am solo lool moo tax al imaam daal di koy indi fii léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi ci beneen xadis muy 895 mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala haqqul muslimi alal muslimi xams raddu salaam wa iyaadatul mariid wattibaa'u al-janaa'iz wa ijaabatu ad-da'wa wa tashmiitu al-'aatis muttafaqun alayhi hadith bi ni muy am am solo lépp imaam am ko dóorandi waat te mooy dernier bu mu ko find mooy mu ne wa an abi hurayra mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi di sayyidina abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu ah fay ah waaw <laughs> parce que abu hurayra doon yor am am muus quoi daa muus moo xam ne moom la doon yor saa su ne yeneen saa salaam doon ko woowe abu hir yaa aba hir <laughs> waaw hir mooy muus hurayra mooy muus mu ndaw waaw waaw moo xam ne foo ko fekk rek day yor day yor muus mi waaw <laughs> moo tax yor muus lu baax la <laughs> sinon baaxul yeneen saa salaam dina ko ne eh, abu hurayra yow sa muus mi ngay taxawaaloo ci mbedd yi foo jëm nii mooy lan libéral muus mi quoi libère le muus libère le chaton là <laughs> non <laughs> Abu Hurayra waaw radiyallahu ta'ala anna rasulallahi kenn rawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na xaqul muslimi aqu jullit bi alal muslimi ci mbokku way wammatul way jullitam mooy lan xam juróom la bi ci njëkk mu ne raddu salaam mooy delloo nuyoo fay nuyoo la wolof di wax beneen bi wa iyadatul marid seeti suñu lëkkaalima buntu baa ngoog wa iyadatul seeti ku wopp rendre visite au malade hein ñetteel mooy topp ki nga xam ne dafa génn àddina ñu waajal ko topp ko ba nuñ koy denc jullee ko ba denc ko wa ijabati ñeenteel mooy wuyu wuyu euh, ki nga xam ne moo la invité moo la woo invité la sa mbokku jullit ah ah wa tashmiitul aatisi ak daal di ñaanal yarhamukallah ki nga xam ne dafa tisóoli ndeem nee na alhamdulillah mu ne muttafaqun alayhi nga xadis yii de al imaamu al xaafidu al buxaari al imaamu muslim rahmatullah alayhima daal nañ koy bokk solo xadis bi comme niñ la waxoon moo doon xadis bu rëy bi. xadis deux cent trente-huit ci comme ndax moom la njëkkoon indi daal di ciy teg xadis bi ñu jóge léegi bu Sayyidina al-Bara ibn Azib bi mooy da noonu la leen tegalee woon mais fii nii mooy bu Sayyidina al-Bara bi la njëkk indi ca chapitre vingt-sept baabu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim mu ne woon deux cent trente-huit wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala haqqul muslimi ala al-muslimi xams raddu salaam wa iyaadatul mariid wa ittibaa'ul janaa'iz wa ijaabatud da'wa wa tashmiitul aatis muttafaqun alayhi mu ne woon wa fii riwaayatin li muslim haqqul muslimi ala al-muslimi sitt idaa laqiitahu fasallim alayhi foofu mooy bële riwaaya muttafaqun alayhi dana juróom bu dee imaam muslim dane li nga xam ne siis la juróom benn boo dajeek moom nga nuyu ko fa sallim alayhi waaw wa ida wa ida da'aka fa ajibu bu la invité woola na nga ko wuyu wa ida stansahaka fansah lahu bu la sàkkoo ci yow nga conseillé ko nga ko jox ko laay biir gu baax wa ida atifa fa hamida allah mu ngi noonu fa shammithu bu dee dafa tisóoli ne alhamdulillah te gis nañ ko ci hadis yi ñoom sayyidina abu musa al-ash'ari mu ne sa sallam ne bu gaay bi bu dee dafa tisóoli alhamdulilah nee leen ko yarhamukallah ci xew-xewam ba mook soxnaam si doomu al-Fadl ibn Abbas ak doomam ji nga xamante ne mooy Abu Burda ba nga ba mu ñëwee tishool yi waxul dara bàyyam faalewu ko soxnaam si di tantam tishool <laughs> yi ne alhamdulilah mu ne ko yarhamukillah <laughs> mu dem di ko wax di ko wax yaay ja euh, euh, Safiya mu ne ko parce que moom nii dafa dafa dafa dafa santul yàlla moom nag tantam dafa sant yàlla moo tax te yoneen saa salaam parce moo ñu bu kenn ci yéen bu kenn daal di tisoolee sant yàlla na ngeen ko fa sammitu na ngeen ko wax yarhamukallah bu dee nag waxu ko bu leen ko falaa tusammitu bu leen ko wax dara voilà kon mu ngi noon wa ida atasa wa atasa wa ida atasa bu tisoolee fa hamidallah sant yàlla fa sammitu na nga ko wax yarhamukallah wa ida marida bu feebaree fa udhu na nga dem seeti ko mu ngi noonu wa ida maata bu génne àddina fattabi'hu mu ittiba'ul janaiz topp ci li nga xam ne mooy néew yi kon foofu lañu ko gise woon noo nañ la xadis boobu waroon na ñëw fii te fii képp moom la ko al imamu rahimahullahu taala daal di indiwaa mi huit cent quatre-vingt-quinze léegi kon moo ndax lépp loo xam ne moom nañ ci wala a wax yaa bay loolu waxoon nañ ko dootuñu ci dikkaat léegi nag leen na ci des mooy lëkkaaleem li tax imam indi ko fii mooy kon dafa bokk ci àq yi nga xam ne jullit da koo am ci moroomu jullitam mooy bu feebaree ñu seeti ko léegi nag àq boobu ban façon àq la farata la dañ koo sopp wala lan euh, euh, euh, walla boog jullit bu nekk lañ naan wala fardu kifaaya la wala fardu aynin la mooy bu ko ñenn ñu taxawoo wàcc nañu ne wala dañ naan eh, attention ku nekk ci jullit ñi ka yëg ne feebar na ñépp war a dem est ce que loolu loolu lépp da ngay dellu nag ci xadis deux cent trente-huit biñ la junj léegi foofu yaataloon nañ fi masala boobee wallahu taala alam kon lëkkaaleen béeg fii mooy lim ci tudd na ci àq yooyu bokk na ci ñaareel bi la ko indi wa iyadatul marid mooy seeti koo xam ne dafa feebar kooku nag mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi baabu iyadatil marid ndax am solo ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole ko ci àq yi nga xam ne ku nekk ci ñun da nga koo amal sa morom kon nag ëpp naa doyadal ëpp naa ñàkkal fayda ëpp naa bàyyi toppatoo ndax lan mbiru àddina buñ nekkee rek ku nekk di laye waaye sama liggéey bi sama kii bi non activité yi non xam nga affaire bi da lay jàpp waa yow doo tal sax bi si sinon semaine yi dañu gaaw waaw moom daal fi ngay lundi fi ngay samedi moom daanaka benn la ma ne la loolu lépp say wax la rek de toute façon yaa ngi ciy dox sa soxla non <laughs> fi ngay lundi fi ngay samedi yaa ngi ciy dox yi nga xamante ne nii moom yitteel na yooyu yaa ngi ko ciy dox waaw léegi nag bàyyil sa waxu caaxaan yi ngay wax waaw nit moom lépp loo xamante ne nii amaloo ko programme dalaa ñorut képp waaw lala ñor moom di nga fexe ba xajal ko ci waaw te fii mu ne seen programme yépp léegi téléphone la waaw téléphone ak réseaux sociaux yéeg ñoomin seen dara du la raw moo leen di jëlal boo ko génnee ci seen dundu waaw wóor na daanaka moom vingt quatre heures yi ñoom ñoo ci ëppal boo ma deux yi ñoo ko jël ci génnee nel nelaw sax dootuñ ko foo leen fekk ñu ngi tëdd du ñu nelaw yor affaire yi di xool rek waaw moo tax ñoom ñëpp am problème de sommeil comme liñ doon wax fan yee wal iyaazu billaah ba pare nga bëgg taafantaloo sa waxi caaxaan yi naan waaye c'est que liggéey bee tax waaye yow wan moom fee waa ji waaye yëg naa feebar na mais ba léegi man ma fa dem quoi je n'arrive pas jusqu'à présent a me libérer quoi a trouver un créneau pour aller le voir bon mais attends bon j'espère qu'il va mieux après ko nag nga ñëw di jaayet kii nag indi fa ay naga ki ay ay xaalis wàcce ay canette de boisson ak di wan ne nag ñëw di tooyal yi bët naan si suñu waay la woon nangam ak nangam yow yow yow yow yow yow yow dañ naanoo nag bàcc yar nga xam <laughs> waaw moom am nga temps waaw nga ne ah bii yoo gën a karastoo ma waa lili nag moom da koo soxla woon waaw yow lii sa notoriété ngay jënd ngay defar waaw waaw ngay defar waaye la yàlla ñoroon dem stade yaa ngi fa doon dem terewu la woon a dem ne stade <laughs> waaw <laughs> yu nekk yaa ngi fa doon demal voilà léegi nag léeg-léeg sax nga dem sorti yooyu yëpp mais waa ji moom amul sa mbokk mi moom amul amul créneau sa sa dund boole woo ko ci benn créneau loolu ñaaw na wal iyaazu billah léegi kon dañuy yem nii insha allahu tabaraka wa taala bii di ñëw ñu gis hadis bi ñu la doon wax ne bu ñu doon jëfee li ñu xam ko waaw waaw bu ñu doon jëfe wallahi li ñu xam buñ ko doon jëfee